ndax lan fàttaliku ñi nga xamante ne moom la ñuy fàttaliku Seydina al Xaliil alayhi salaatu wassalaam ci jëfam jooj mu jëf nga xam ne ah yow lañu waroon a tër rendi defuñu ko borom bi wa fadaynaahu bi zibhin azim muy am kuy moo xam ne mu màgg la kon suñu borom ne kadhalika naka noon zayyannaa li kulli ummatin ku nekk borom bi dalaa bàyyi la nga nekke seetaan la ca bu dee ci lu baax mu taaru fa yow kay jaar nag di ko taaral la borom bi jaarale loolu mooy iblis mooy ñëw di leen wax ne lii moo rafet waaw moo tax gis nga boo boo boo boo moo tax affaire yi débat bu yàgg la bu bees la gis nga la vision du monde manu bokk nit ñi manuñu koo bokk waaw waaw société des nations SDN bi amoon avant ONU créé nañ ko créé Nations Unies mais loolu taxul tout le temps ay divergences entre les nations yi nga xam ne sax ñoo composé l'organisation des Nations Unies bu ñu bokk ni ñuy gise mbir waaw da ngay gis ñi nga xam ne ñoo bokk ab gisi bokk li ñu gëm en général ñooy bokk ni ñu gise mooy occidentaux yi seen vision du monde benn la mais da gis ne ñoom ak seen monde bokkul ni ñu ko gise même bu dee ne ñoom dinañ def le tout ngir fexe waa tiers monde ñoom di gise ni ñoo gise ñoom ndax la mondialisation ak l'occidentalisation du monde ak la la la la macdonalisation du monde l'américanisation du monde malgré ça dina des ñoo xam ne ànduñu ñoom ni ñuy waaw moo tax ñoom dañuy gis yoo xamante ne ñu jàpp ne lii rafetlu alors que peuple yooyu jàpp ne rafet na kay waaw ñu jàpp ne lii moo garaw ñu jàpp ne waaye dara ak ci newul waaw <laughs> de ce fait comme ñoom ñoo domineegul ci biti ñoom daanaka li ñuy def combat mooy li nga xam ne moo am relation ñoom li ñuy gise le monde waaw moo tax waxoon naa la fi ca siira ba moo tax ñoom seen guerre mooy mondial seen colère mooy inter mooy mondial mooy international mooy mondial hein seen marche mooy mondial seen bànneex mooy mondial quant à doon ne la deux tiers parti deux tiers nit ñi ñoom gisewuñ noonu it garaawul ñoom jàppuñ ne loolu faalewuñ leen waaw ñoom li ñu gisee daal loolu mooy mondial parce que seen vision la waaw alors que ñeneen ñi dañuy jàpp ne mukk du lii waaw ñoom li jàppee liberté lu waaye nee def lu kii ab réew dañoo war a kii di tànn ab ku nekk mën a vote ji walla boo loolu loolu vision boobu du ñëpp ko gis moo tax la chinois da ngay dem di ko wax dana la non non non c'est dañ am koo xam ne ay délégué ñoo leen di ñoo leen di fal nit gis feneen koo xam ne ñooñ ay roi la am ñoo xam ne pas ay comme ay roi d'Angleterre parce que looloo fi amoon sax roi bi moo doon jiite fii en Europe le pape chef d'état ay Vatican yi kese armée lépp la amoon mais léegi yooyu yëpp dafa deñ mais am na réew yoo xam ne ñoom seen vision loolu la fii amul ay nekk di sonal sa bopp élection yooyu amul de toute façon kii wa fi ne bu bu faatoo xam nañ ci ci tegu jeex na famille boobu dafa yaatu nañ jeex na idhab ila saudia waaw ila saudia mu ngi noonu la yoo xam ne borom bi nag nee na nag gis nga ku nekk la nga nekk daa rafet ci yow waaye nag kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum waaye nag safeen borom ku nekk la nga jàpp di ci sonn di ci ñaq mu jaral la lu ne di ci sacrifier wu lu na la leer ne malgré loolu lépp loolu mooy ci àddina waaye bu ngeen faatoo ku faatu bu ngeen faatoo peuple yooyu yëpp benn par benn ila rabbihim marji'um ca seen borom ngeen di delloo bu boobaa nag fay nabbi'uhum mu daal di leen xabaare bi ma ku nekk selon la nga doon jëf est-ce que ak man li ma wàcce woon ak la taxoon mu bind leen muy jël jaamu ma yéen jinne ñett waaw kon borom bi la ne wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa loolu mooy cosaanu saddu zari'a waaw lépp loo xam ne day yóbbu ci bàkkaar loo xam ne du rafet ci deru lislaam ak yooyu dañ koy tëj sharia du koy tëj te hadis bi ci loolu la mooy kon moo tax yonent bi alayhi salaatu ne bokk na ci bakkaar yi dina rëy nit ki daal di saaga ay waajurum ŋaññi ay waajurum ñu ne ko ndax ko def mu ne waawow ndax mooy saaga li nga xam ne mooy ŋaññi abar rajuli yi ki nga xam ne bàyyi liw ah waaji ji waa ji daal di ñëw moom it eh, ŋaññi ki nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy euh, euh, euh, baayam waaw mu ŋaññi yaayu jàmbur waa ji yi li nga xamante ne mooy yaayam te lool ki ko waral mooy seen doom bi nga xamante li waral ñu ŋaññi seen baay wala yaayam wala baayam mooy moom parce que moo saaga baayu jàmbur waa ji répliqué loolu nag bu boobaa dañ naan la bu ko def loolu moo tax sariya yooyu la ciy bàyyi xel voilà. mooy yow du li ngay def rek xoolal réplique yi nii indi loolu dafa am solo te ci domaine yu bari naa waaw waxoon naa la affaire guerre yi da ngay am yow charia du boo guerree li ngay def ak tamit nga xam ne moom ngay moom retour bi mën a am ci ginnaaw waaw bu dee da ngay rey ñaari nit yi décider leen yéen ñépp loolu charia waxul loolu loolu waxul loolu waaw. moo tax ba ñu nekkee Makka yonent bi saa salaam masula digle saxaaba yi ñu xare xam na ne fii bu ñu fi xaree gaa yi ñu ëpp fuuf amaana dinañ jàpp kenn li ci ko de waaye gaa yi bu ñu leen xëtoolee ñoom ñëpp ñoom ñëpp la ñuy jeexal mais bañ demee Medina sax taxul ñu dem rek mu ne aywa bañ defaru ba dëgër ba am li nga xamante ne mën nañoo sawka man a jàmmaarloog lool bu boobaa ci lañ ne borom bi ne leen udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu loolu nag jàpp ko ci domaine yu bari waaw lépp loo nar a def jullit bi dangaa war a peser ah lan lay indi les côtés positifs ak négatifs sa action bi boo ko mënee waaw saaga fi ci yu jàmbur ñu saaga diine bi ah nga ñëw benn proviseur bu la dara nga daal di koy rey léegi ñu interdire loo xamante ni jullit ñi yëpp kenn dootu ko fi def te kenn doo ko war ak yow moo tax yooyu dafa jar dafa jar bàyyi xel du rek ay waaw waaw non ñun daal damay def nii non loolu laysa bil hikma wa laysa bid diin loolu du hikma du sañ sa bokkul ci diine yi sax waaw yow imagine koo xamante ne nii ah <laughs> ah pas boo xamante ne nii saa ci jàkka ji ci koñ bi la ne waaye nag dafa am dafa am pouvoir bu rëy dafa dafa xam autorité yi bare ñoom doole mu ne moom moo fiy jiite jàkkaam la moo fiy jiite. yow xam nga ne bon de toute façon moom ginu jàng te tamit léeg-léeg sax mu yàq ay baat buy jàng waaw imagine waajooju te benn jàkka la jumaa la fa la ñuy jullee àjjuma fa la ñuy ci ci ci gox moom rek fa fi ne hein yéen ngeen ne non kii waru la jiite parce que hadith bi dane ya ummun naasa aqra'uhum li kitaabillah oh waaye yow ah <laughs> un jeune boo xam ne bu xër ci ci ci ci ci ci ci ci ci sunnaam yooyu waaw loolu la voilà yonent ba lay saar saam waxoon na ñoom Maalik ibn al-Huwayrith waaw ki nga xam ne daal mooy war a jiite nit ñi mooy ki nga xam ne moo leen gën a xam téereeb yàlla bi paa bi sabbih ismaam leeru kon nag ñun ñii nga xamante ne am na ay xaafis ci ñun ay xuffaas ñu mën a mokkal alxuraan ñooñu la ngeen ñëw li ci yoon paa bi te paa bi mooy gis ne bu ngeen fi kiiwee fexe ko mu moom mu jóge fi mooy non seulement day tëj jàkka ji day fexe am nay kii ne gars yi léegi day tëj jàkka ji bu dee sax moomu ko même bu dee moomu ko mais am nay pexe yoo xam ne dina fexe autorité yi tëj jàkka ji léegi kenn dootu fi jullee ci àjjuma léegi dañ naan la léegi xaaral est ce que yow jàpp nga ne xellu na ngir tere ko loolu bu ko defee moom ci ay manigasam même bu dee jàkka ji moomu ko ñépp ko bokk waaye sukk am na man na wax ak autorité yi préfet bi jël benn dëkk benn arrêté mais voilà parce que daa may problème jàkka jooju finalement on clôture bunt bi dañ koy dañ koy muyee mu jeex kenn dootu fi ñëwti mooy a bu boobaa dañ naan la déedéet bàyyi ko même bu dee a ci moom yu farata yi def ko bu dee bu dee ne àgg foofu comme li Shafi'i yi wax nga xam ne man ngaa julli ci ginnaaw koo xamante ne Euh, moom day julli di julli yow nga nga nga yéene leneen yooyu saxaaba yi dañ ko doon def ngir bañ fitna euh, yi doon doon jiite mais dañ doon ñëw nga toog gaa di xutba ba tàkkusaan bi waaj a weesu doon julli ci seen xel ak ñenn ñi di kii voilà loolu loolu xikma la xikma la neewuñ woon ñun yoon wax ñun ñoo xarit ci l'islam bi ba fi dara newul ñun la. ay ay kii Ubaydillah ibn Ziyad laa bu wax keroog xam nga Ziyad ibn Abi boobu mooy bàyyi Ziyad boobu ñu doon doomu moom la bi ñuy wax hadisu Seydina Nufay ibn al Abu Bakr frère am bi nga xam ne ñoo bokk yaay bi Ziyad waxoon nañ la Ubaydillah nag moo doon bu Pàccoore ba rek voilà <laughs> moom laa doon kii turam <laughs> maanaam al-Ashdaq ma ne non non non du al-Ashdaq waaw moom mooy Ubaydillah moom la Seydina Abdallah ibn Mughaffal al yi demoon di wax mu koy jànni ba ñoom Seydina Hasan al-Basri ne ko looy def ci kii nga xamante ne safih la waaw mooy dafa manque wiis même bu dee njiit la tay dem mu lay jànni nii voilà Ubaydillah <laughs> waaw mooy façon yooyu bi ñuy jiite sahaaba yi sahaaba yaa xool te dañ doon julli ci leen gannaaw jooyu lu tax ngir xam nañ ne euh, mooy euh, fitna ji euh, supporté lu ndaw liiwul moo gën nga ñëw réagir mu andi loo xam ne moo gën a garaaw ndax lan sadd zaria kon nag nañu bàyyi xel hadis bi yaa ah. voilà kon nit bokk na ci ñaawe jëme sa waajur mooy nga waral loo xamante ni ak ŋaññ gu ñuy def ci ñoom wala ñu ñaawe jëme ci say waajur te yow yaa ko waral loolu dafa jar bàyyi xel waaw dafa jar bàyyi xel te loolu dafa bari imaginer jeunes yi nga xam ne dañuy ñëw walla ne walla ñoom sunnaa leen ñor ci dem def loo xam ne surtout ay Europe yi nga dem def loo xam ne après ñu perquisitionné sa kër yaay sa kër bàyyi te fa ngay dund yow leer na doo fa nekk ba nga defee li nga def da ngay daw guddi jot ñu tëdd di nelaw policiers yi ñëw ak GIGN nag gendarmerie ak yooyu tëral bunt bi duur ci kii xoolal lu rëy lool ñu teg sa waajur yi mu tëb ci seen nag lal gaa yi ñëw caméra leen féete leen ay ay ay ay ay ay mété ay ay ay kii bougez pas ay kii les mains en l'air ñu xotti sa ormay bàyyi sa yaay ndax yow nga foog ne loolu est-ce que pesé woon pour et laa da ngay def yooyu da koo war a bàyyi xel loolu nga xam ne sa awraay bàyyi yàlla na bu ko télé yi nag film yi ñuy jëf ko ci journaux yi gis sa yaay sa kii soroon lu gàttal yooyu sa nday dënn yi kay yëpp ndax loolu lañ doon tëddee xoolal lu ñaaw loolu kan loo ko waral yow doom ji yaa ko waral nga naan da ngay jihaad da ngay nangam sàngam moo tax loolu dafa jar bàyyi xel dafa jar a bàyyi xel nit ku nekk jullit bu ne la ngay def war nga xool conséquences yi muy indil ginnaaw waaw waaw loolu leer na mais est-ce ba ma bëgg ba ma bëgg appliquer la ma nar a faj ga ci nar a def est-ce que du jur lu ëpp la ma doon waaj faj la ma doon bëgg faj loolu dafa jar bàyyi xel te loolu nag borom xam-xam ak nit ku lucide moo koy man waaw bañ topp rek sa kër ak sa kii wala ak sa mettit li nga xam ne mooy injustice bu xew waaw injustice am na moom wala dina bi injustice la mais léegi essayer yow xalaatal est bu ma ko fajee nii may essayer bu ma ko defee du jur lu gën garaaw sax jamono ji may xeex injustice ba nakaa ba meloon est man duma ko gën a détériorer loolu dafa jar a bàyyi xel loolu lépp hadis bi dañu fiy boole dañu fiy jàngal loolu kon nag moo tax ci beneen riwaay bi mu ne inna min akbaril kaba'ir bokk na ci gën a mag ci maggaayu bakkaar yu mag yi an yal'ana ar-rajulu walidayhi nit ki di rëbb ay ñaari waajuram moom benn la rek ñu ne ko lan la mu ne yalaanu loolu la may nekk yonent bi ne mu day rëbb ah, ah ah ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy bàyyi diw waaw waaye rëbb sa bàyyi wala nga ŋàññ ko man mu ŋàññ ko voilà moo taxit loolu dafa jar a bàyyi xel boo amee kilifa bul saaga kilifa jàmbur waaw waaw mooy saaga kilifa jàmbur man ngaa wax ci ay teggin islam lépp teggin la waaw man ngaa wax ci ay teggin waaw boobu ñëwee voilà les chrétiens nangam ak nangam voilà saaga ah ñoom itam ñu ne les imams saaga nga bëgg a ñëw guerre civile laa war a xew gaa religieux ay lii voilà ma ne waaye euh, àndoo woon ak dafa am solo waaw lépp mën na lu la teggin mayul bul yaakaar ne ay ñàkk teggin na la ko may waaw te dafa jara bàyyi xel kon nag wallahu taala aalam kon dafa naa walla euh, wala nañ bii rek bariwul xadiis bi ci tegu mu ne wa an euh, al imaamu Nawawi rahimahullahu taala waan abi muhammadin jubayr ibn mut'im radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yadxulul jannata qaati' qaala sufyaan rahimahullahu fi riwaayatihi ya'ni qaati'a rahim ya'ni qaati'a rahim muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullahu taala mu daal di indi beneen hadith boo xam ne moom la ju muy hadith numéro trois cent trente-neuf ah, buñ jëlee bii benn hadith ay des ñu tëj buntu insha allahu taala ah, mu ne waan abi muhammad hadith bi mu ngi koy jëlee ci koo xam ne saxaaba boo xam ne daktantalam moo doon abu muhammad di baayu muhammad ah nan la tuddoon jubayr ibn mut'im muy jubayr ibn mut'im ibn adi Zubayr ibn Mut'im ibn Adiy ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf ah bokk la ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Zubayr ibn Mut'im waaw baayam moo doon al-Mut'im ibn Adiy keroog tudd nañ ko Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu naan law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan wa kallamanii alaa alaa alaa an haadihi al-natnaa la taraktuhum lahu waaw keroog prisonnier Badar baayam Eh, te moom moo ko soloo sax yeneen saa salaam ne ay Jubayr ibn Mut'im mooy Mut'im ibn Adi ndax uh, jiwu yiw gëm ko jiwoon même bu dee faatu na te gëmul yonent bi alayhi salaam te bokk na ci ñu ko doon lor waaye daa am lu rafet lu mu ko defaloon yonent bi alayhi salaam mooy dañ leen embargo bi bokkoon na ci ñu dox ngir ñu xotti kay embargo gële dóor ko mu daanoo waaw mu ne moom moo mee de bu doom fekkoon ne mu ngi dund mu ñëw wax ma ci prisonnier Badar yi ñu jàpp ci xare Badar ne ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam damaa bëggoon nga bàyyi leen ngir euh, nga seet ma ci bàyyi leen konoon ñoom ñépp ndax moom nag doom ji mooy Jubayr <laughs> ibnu Mut'im moom saxaaba la woon mu juna tuub waaw <laughs> léegi kon mu ne moom mooy Jubayr ibn Mut'im anna Rasulullah kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na laa yadxulul jannata du dugg aljana mukk qaati' doga dogkat dogkat mu ne kenn du dugg du dugg ajjana xaata dogkat mu ne qaala Sufyaan mu ne Seydina Sufyaan man Sufyaan ibnu Abi Imraan al-Hilaali moom ci ndax bokk na ci ñu soloo xadiis bi mu ne yaani qaati'a rahim li mu ci jublu nag ne du dugg ajjana dogkat kooku mooy dogkatu mbokk la ci jublu kii dog mbokk kooku la Yonent bi alayhi ne kooku moom dugg ajjana waaw léegi mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaam al-Bukhari ak al imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri wa an-Naysaburi rahmatullahi alayhima ñoo ko solo waaye ñana ñan ñoo ko solo ñu naan al imaamu Ahmadu solo na ko na ko noon al imaamu Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhim ñii ñépp ko solo. al imaamul Buxaari rahimahullahu taala moom mu ngi woon nii moom al imaamul Buxaari ci kitaabul adab buntu bi téere bi ñu noon sànq baabu baabu mais beneen buntu ismul qaati' baabu ismil qaati' wala baabun ismul qaati' wala baabu ismil non baabu ismil qaati' ah wala baabun ismul qaati' voilà mu ne haddasanaa Yahya ibn Bukayr Yahya ibn Abdillah kii moo këlee niroo <laughs> voilà. mooy Yahya ibn Abdillah mooy Ahmad ibn Yunus ibn jóge Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus kii na ko noonu la Yahya ibn Bukayr dana haddathana Yahya ibn Bukayr noonu la fiye mais baayam Abdullah la tudd Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi ash-Shami Abu Zakariya al-Misri rahimahullahu ta'ala qala haddathana al-Layth mu nekk ñu nette mo al-Layth gis nañ ko sàll bi jógo al-Layth moom na Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi boroom xam-xamu Misr rahmatullahi alayhi an Uqayl mu jëloo ko ci Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Khalid al-Madani rahimahullahu ta'ala al-Ayli an Ibn Shihab moo ko jëlee ci Abd Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala anna Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im kana Muhammad di doomu Jubayr ibn Mut'im moom moo ko nettali qaala inna Jubayr ibn Mut'im akhbara baay ji la Jubayr ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdi Manaf al-Qurashi radiyallahu anhu moo ko nettali moom nag moom Abu Muhammad ñi ne Abu Adi ñi ne Abu Sa'id radiyallahu anhu axbarahu xabaar na ko ne annahu sami'a an-nabiyya dégg na dégg na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Jibril sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu naan laa yadxulul jannata qaati' du dugg àjjana mu ko qaati' koo xam ne dogkatu mbokk la léegi nag daan daal Imaamu Muslim Abul Husayn an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko solo ci kitaabul birri was-silati wal aadaab baabu silati rahmi wa tahrimi qati'atiha mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb wa ibn Abi Umar mu ne sama ñaari sëriñ ñoo ma nettali ku nekk nettali ma directement sans keneen fekke ko haddathani Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i rahimahullah wa ibn Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki Abu Abdillah rahimahullah qala haddathana Sufyan ku ci nekk ci Zuhayr ibn Harb ibn Abi Umar ñu ne nettali Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn abi imran ah, maymun al-hilali rahimahullahu taala al-kufi al-asl wa al-makki rahimahullah an zuhri gis nañ ko san an muhammad ibn jubair ibn mut'im gis nañ ko san an abi gis nañ ko san an nabi sallallahu alayhi wa sallam jina jubair radiyallahu anhu wa an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la yadkhulu al-jannata qati' qala ibn abi umar qala sufyan ya'ni qati' rahim ala gis nga riwaaya booba ngoog mooy bi mu ne euh, Kanta euh, euh, qaala Sufyaan fi riwaayatihi mooy imaam Muslim moo ko indi Ibn Abi Umar di sëriñu imaam Muslim bi mu ne Sufyaan mi ñu jëlee mbir mi mooy Ibn Uyayna moom moo ne qaati'a rahim la mooy bu yonent saa saa ne du dugg àjjana koo xamante ne dokkat la moo ne loolu dokkatu mbokk lay waxa ah. voilà mooy du <laughs> voilà mu ngi noonu kon hadith bi nii la ko al imaamaani daal di indee kon lii nii bokk na ci li nga xamante ne. lëkkaaleem ak suñu buntu bi leer na xaraamal gu ñu xaraamal ñaawe ci say waajur di leen ñàkk teggin waaye di dog bokk yonent bi alayhi salaatu salaam le koo xam ne dañ ne la boo ko defee doo dugg àjjana loolu waxoon nañ la keroog ñuy kii haddul kabira nan la ñuy takk lan mooy bàkkaar bu rëy bokk na ci bépp bàkkaar boo xam ne dafa am laanu dañ la cee rëbb rëbb yàlla danay rëbb na ku def lii wala yonent saa salaam mu am waay ñu tëkku la tëkku metti moo xam alaaxira ba pare mu am pen wala mu am pen mooy ku def lii ku sàcc nag leen loxo ku njaaloo duur leen ko ku kii wa kii nangam mu nangam yooyu yëpp day wane lii bàkkaar yu mag waaw akum rëbb ak waylu nag yu mel noonu waaw waylun ci su def lii ah ak xadab loo xam ne day wax ne borom bi mere na ak loo xam ne dane euh, saxatu la borom bi leen indi comme saxatu rabb euh, saxatu euh, ridal rabb fii ridal walidayn wa saxatu rabb fii saxatil wa comme yu mel noonu ah ngërëmu yàlla de moo ko bëggee daj ngërëma la mu nga ca biir ngërëmu sa ñaari waajur waaye mer sànjum sa borom boo ko bëggee daj mu nga ca nga meroo say ñaari waajur loolu yooyu yëpp day wara di lii bàkkaar yu mag la kon nag bàkkaar bi nga xam ne bokk kon bii mooy waaye bi bi nga xam ne la tëkkoo ni ku mel nii laa yadxulul jannata du dugg àjjana koo xam ne dokkatu mbokk la wala iyaazu billaah loolu akbar kon nag mu ngi noonu kon loolu garaaw <coughs> loolu garaaw na waaw te am na yeneen i xadiis yoo xam ne day ñëw di di wane di leeral que euh, kii nii euh, lii nii Seyna Sufyaan lii mu ko jox lii mu ko euh, firé loolu wa am na sax xadiis boo xam ne al imaam Abu Burda ci la jaar ci Seyna Abu Muusa mu jël ko ci baayam mu yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaam mu ne yonent saa salaam dana laa yarxulul jannata mudminu xam ah ah ak koo xamante ne wala musaddiqun bi wala musaddiqun bi sihr wala qati'a rahim waa ji nga xam ne day naan sàngara di ko di ko di ko jàpp ci day muur ci ba pare jàpp ni lii moom daa war dawa yow sàngara dara ci newul waaw di ko ci nekkal saa su ne di boo ko fekk mu ngi naan ba pare jàpp ne moom naan sàngara daa nekk loo xam ne dara ci newul moom wala musaddiqun bi sihr waaw waaye wala musaddiqan bi sihr waa joo xamante ne nii day dëggal ab ab ab njabarkat wala qaati' rahim waaye du càggante ne ki nga xamante ne mooy ki dog mbokk kooku ñoom duñ dugg àjjana loolu imaam Ibn Hibbaan solo na ko na ko noon al imaam al Haakim voilà kon nag mu ngi noonu voilà ah te Yonent bi salaam sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadiis bu ne ci imaam Abu Daawuda sunan Abu Daawud Seydina Abu Bakr mi gisoon xadiisam radiyallahu anhu mu ne yonent saa salaam nee na amul benn boo xam ne moo gën a yey borom bi gaawal mbugal mi waaj a koy def teg ko mbugal mu bu metti fi dunya booleeg maamaa yaddaxiru lahu fil aaxira min al baghi wa qati'ati rahim mooy al baghi mooy beew ak tamit dog mbokk waaw ñaar yooyu moom mooy bàkkaar yi nga xam ne moo a gaaw. yàlla teg la buggal bu metti ànd ak fii ci àddina ak lam la waajalal àllaaxira boo tax ma ne la dokkatu bopp yàq ko ci kaw suuf non moom problème am du commencer àllaaxira kese fii lay tàmbale waaw fii lay tàmbale kon nag mu ngi noonu le waaw te al imaamul Buxaari rahimahullah solo na ci al adabul mufrad ci hadith boo xam ne Seydina Abu Hurayra buy dëggal ko Seydina Sufyaan te yëpp al imaam al Hasan ibn Hajar al Asqalaani bi muy sara hadith bi ci Fathul Baari indi na mu ne bokk na ci xadis bi nga xam ne al imaamul Buxaari indi na ko ci al adabul mufrad jëla ko ci xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu yëgatu ko ba ci yonente bi saa saa mu ne inna a'maala abi bani aadam tu'radu kulla ashiya xam ashiyati kulla ashiyati xamsi xami ashiyati xami ashiyati xamiisin laylatal jumu'a falaa yaq falaa yuqbalu amalun amalu qaati'i rahiim falaa yuqbalu amalu qaati'i rahiim yonent way saab-saab mu ne gis nga jëfu doomu aadama yi dañ koy gaaral dañ koy gaaral bépp àjjuma ci guddi mooy guddi àjjuma mooy guddi àjjuma mooy la mooy alxames ngoonu alxames sa bu timis gi jotee xam nga gisu alxames boobu nga ne mooy ci guddi jolool mooy guddi àjjuma voilà ñun ñu ngi nii tey la vendredi waaw tey la vendredi 13 euh, euh, octobre 2000 euh, waaja 2020 <laughs> trois waaw mu dëppoog li nga xamante ne nii mooy euh, le vingt-huit ci weer wi nga xamante ne mooy rabiul awal l'an euh, mille quatre cent quarante-cinq léegi mooy mu ne kooku nag guddi gu nekk loolu dañ koy dañ ko euh, guddi àjjuma gu nekk te nag bu boobaa du ñu nangul ki nga xamante ne dokkatu mbokk la bépp jëf koo xam ne koo xam ne dokkatu mbokk la kenn du ko nangu yooyu yëpp ay xadiis la yoo xam ne lan lay wane day wane que lii nii Seydina Sufyaan wax même bu dee ne ci moom la mooy ne loolu am na ay loo xam ne mooy tegtale que ne lii nii loolu mu ko firee loolu la voilà mooy jële nañ ko ci yonent bi alayhi salaam ci yoon yii ñu la wax que loolu lépp lenn lay wane que ne Seydina Sufyaan loolu mu ko euh, Ibnu Uyayna rahimahullah ni mu ko tekkee noonu la waaw te jële nañ tamit ci al imaam at mu soloo jële ci soloo na moom jële ci mawlana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne eh, yonent bi ci sa xadis boo xam ne mu ne ah, eh, gis nga eh, kii buntu àjjana yi dañ koy tëj wëlli qaati' rahim inna abwaab as-samaa'i buntu tuubu asamaan yi buntu xiiwalu asamaan yi mughallaq dañ koy tëj duuna qaati' rahim wëlli ki nga xamante ne mooy kii dog mbokk voilà moom moom ay mbiram dara léegi nag mu des waaw am na beneen xadis boo xam ne al imaam Ibn Abi Awfa mu ngi ci al adabul mufrad bu al ta'ala mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na xadis bu mu yëkkati ba moom mu la tanzilu ala qawmin fihim qaati'ur rahim mu ne gis nga du wàcc ci ay nit xamante ne dokkatu bokk ngi seen biir loolu mooy la mooy bu dee ne ñoom dañ ko ciy jàppale te wu koo wax dëgg nanguwuñu koo wax sa bët du xonq na wala ah li nga nekk nag di ko yaay biir. ci man ra'a minkum munkaran ku nekk bu dee ne defuñu ko bal ñu ko ñuy jàppale di ko jay parce que milliardaire la di ñaawe dima ci ay waajuram voilà faalewu leen bàyyi leen fee alalam jeeg tabeem ji dara ñépp ñépp ci am wàll ba mu def ay waajuram waaw ñu nekk ci ñàkk goo xam ne lëndëm goo xam ne facture courant sax dañu leen a coupé lépp ñuy vivre difficilement te ku nekk di taw tagg naan moo may fayal courant moo may defal nangam waa dëkk bi au lieu ñu wax ko dëgg parce borom alal la ñu ñu koy tagg fu mu génn ñaan ah, ah yal na borom bi saxal yal na lay gën a dëgëral nangam ak nangam yeneen i daal saa saam ñooñu lay wax façon yooyu mu ne bépp gox boo xamante ne ay ñoñ ñoo xam ne dañuy jàppale qaati'u rahim borom bi tabaaraka wa taala du wàcc yërmande ci seen kaw. inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qaati'u mooy di ko ci jàppale ñooñu ah, di ko njëg parce que loolu la kooku moom moom moom moom moom moom du dem moom waaw <laughs> waaw tamit ah, ah, yërmande yàlla xéewalu yàlla ci kaw beeg yépp ak lépp loo xam ne yërmande seen borom da leen koy dogal léegi nag mu des waaw laa yadxulul jannata qaatin loolu bari na xadiis yu mel noonu mooy lan lay mais kon ku dab mbokk du dugg àjjana ñu ne la loolu borom xam-xam yi mooy xadiis yu mel noonu. dañ ci am ay jëmuwaay mooy ne du fa dugg du bu dee ne da koo daganoo waaw mooy al mustahil ki nga xam ne day def bàkkaar bii xam ne te amu ci mooy mu xam ñu xamal ko ne ko ah donc mbokk xanaa xamoo ne borom bi da koo xaraamal yeneen sa salaam mu a yooyu yëpp xam naa ko mais lii laay def maa tey parce sama waajur yi ak nangam loo wax naan voilà parce que il n'était pas gentil wala ay nangam ak nangam di kàcc rek di wax ak yu mel noonu ne dama leen di dog ak yooyu ba pare naan daraa ci newul sax dog bi daraa ci newul kooku moom yéefér la parce que dane lii borom bi ne daa xaram moom mu ne dara newul kooku moom yéefér la bu àjjana dupu benn dégg nga beneen mooy du bokk ci ñuy njëkk fii awwalil wahla waaw mooy ci première ñay dugg moom dina sonn feneen wala dina yéex balam faa dugg beneen mooy du dugg àjjana bu dee ne borom bi faye na ko loolee jàppe ko loolee te jéggal ko bàkkaaram boo bee li nga xam ne loolu la ko wax ni waxal ko wax ko ci yonentam wax jottali ko wax ko nii alayhi salaatu wassalaam du dugg àjjana dokkatu bokk bu ko borom bi fayewe loolee du dugg àjjana waaw waaw te ñuy njëkk a dugg nag bu dee ñëm yàlla la way ñëm yàlla la foo jaar dina dugg àjjana benn jour mais dafa dul teel a bu dee borom bi jéggalu ko dara mayu kenn rambu ko bàyyilu ko kiiwulu ko jéggalu ko ah ah yu mel noonu mooy ba mu yóbbu bu ma demee maadaama way ngëm yàlla la dina fa génn bés mooy bu lakkee ci loolee ba set ci wecc bu boobaa ci lay dugg àjjana kon loolu moo xam ne day ànd ak li nga xam ne mooy du dugg biir àjjana ña nga xam ne ñoo njëkk a dugg man na jaar safara man na jaar foo xamante ne borom bi xisaabam day metti lool loolu loolu nag mettiwaayu xisaab googu mooy li nga xam ne moom la ko teggile li nga xamante ne mooy euh, dugg gëm waroon a teel a dugg ci la sete ci bàkkaaram boobu di dog mbokk ngim woon kon nag insha allahu taala kon nag gis niñ lëkkaale ma buntu bi leer na nañ mooy gravité wu dog bokk ba yonent bi alei saatu salaam ne la yadxulul jannata qati'a du dugg ajjana ki nga xamante ne mooy dokkatu mbokk comme ni ko Seydina Sufyaan waxee rahimahullahu taala bii di ñëw ñu jël xadis bi nga xam ne mooy bu ci bu ci mujj di xadis Seydina al-Mughira xadis numéro trois cent quarante quarante ñetti téeméer ak ñeent fukk insha